Euh, kon bu boobaa moom noonu mu ko jàppe kon xare bi dañ naan Uhud la parce que li Uhud la mu ne war a waa Abu Dawud wal Hakim rahmatullah alayhima min tariq Muhammad ibn Amr ibn Abi Sali Salama ah, Abi Salama an Abi Hurayra mu ne imam Abu Dawud soloona na ko al Hakim an-Naysaburi rahmatullah alal jami' ci yoonu Muhammad ibn Amr ci yoonu Muhammad di doomi Amr mu jële ci eh, Abu Salama moom mu jële ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhuma radiyallahu anil jami' mu ne kaana amrun sayna Abu Hurayra ci boppam doon leeral lan moo doon mbiru amr mu ne kaana daa nekkoon amrun amrun ya'bal islam amr daa newoon koo xam ne da doon bañ l'islam li ajli riban kaana lahu fil jaahiliya parce que daa am riba xam ne moom la nee woon ci jaahiliya laata muy dugg ci l'islam mais comme que jàpp na ne bu tuubee ay affaire am yàqu xam nga am nañu bari ñoo xam ne loolu blocage la am na ñoo xam ne en fait li leen bloqué mooy affaire yu mel noonu dina dinañu xam ne euh, bon lii ma nekke moom problème bi mooy lislaam bu ma ci duggee l'islam day tere lii quoi te man moom manumaa nag dugg ci l'islam ba pare di continuer di nekk ci sama lu bon lii léegi nag je ne suis pas prêt euh, loolu c'est pas une bonne idée loolu waaw <laughs> parce que kañ ngay dee yàlla garanti lu la ko waaw alhamdulillah borom bi wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut benn bakkan xamul ci ban suuf lay faatoo kon nag di di di prolonger sa ñàkk gëm yàlla parce que yaa ngi ci benn riba boo xam ne bañ euh, euh, wala bàkkaar loolu dugg ci sax nekk ci bàkkaar bee ko gën parce que boo tuubee yow am nga loo xamante ne nii boo tuubuloon manoo ko am waaw mooy yow boo xasee tuub de toute façon même bu dee borom bi jéggalu la deful dara kii la yow safar ma noo fa sax alors que bu dee tuuboo de toute façon boo fa duggee yow boo deewee ci noonu nekkub yéeféer kenn laa teree dugg sawara ba pare sax waaw wal iyaadu billah moo tax loolu lu garaaw ko quoi moom nag daa am riba goo xam ne moom la ne woon ca jaahiliya goo xam ne moo taxoon daal mu ne ah sawaay man daal l'islam moom c'est pas kii quoi am nga mais xanaa xamoo am na gaa yu gaa yu xalaate noonu ba léegi surtout ci réewu nasaraan yi am na ñoo xam ne en fait l'islam li leen déranger bon ñun suñu Villefranche-sur-Saône gii nga xam ne moom lañ nekk le Beaujolais saway wala champagne wala fii ci Bordeaux nga xam ne suñu vin bu ñu xam bi le Bordelais ainsi de suite yooyu saway ñu bëgg ñu bassin viticole bii ci roman sur usère saway gars yi nee nañu fii mu ne l'islam moom day xaraamal sàngara mooy buñ ci duggee ñun suñu économie mooy mooy wadda comme li waa Taïf waxoon xam nga waa Taïf looloo leen daloon ñoom problème bi mooy problème problème bi mooy yeneen saa salaam sàngara gi nga xam ne daal dégg nañ ne da koy tere te diine ji da koy tere waaw moo ñëwoon rek saa bu ma ci àggee naan seen jaayante seen dugg ci l'islam wu xoromu ga ndax dañoo ñëw bëgg a marchander seenu waaw naan yeneen bi alei salaatu salaam ah ñun nag dañuy tuub waaye gis nga li nga xam ne moom lañ naan sàngara yeneen saa sam ne waaw mu ne nag lañu bëgg nga defal ñu ci am moratoire waaw mooy lañ bëgg nga defal ñu ci am moratoire laa wax boo xamante ni nii waaw yow ni ngaa def yeneen bi alei salaatu salaam nag ñuy bàyyee affaire bi quoi ndax ñun Taif loolu lañ ñu xamee suñu liggéey mooy sàngara moom lañ gën a xamee moo yor économie dëkk bi moo dag ñu koy bàyyee rek waaw mooy ñun mu bañ a xaraam ci ñun xaram na ci jullit ñi waaye ñun jullit ñoo xam ne da leen koy exempté du xaraamité <laughs> yeneen bari saar saam ne leen déedéet waaw déglu leen man ma bal hiya xaraam ne leen daa xaraam déedéet kon waa ji ci gàttal looloo ko tere woon a liggéey dugg ci lislaam waaye nag falamma kaana yow yawmu Uhud bi nga xam ne nag ci la xareb Uhud xewe qaala mu ne mu nekk Medina jekki ne waa waa ayna qawmi waana sama ñoñ ñi gis Medina daal am na ñu bari ñoo xam ne gisu leen fi <laughs> ñu ne ko mais ñoom ko laaj bien bi Uhud dem nañ Uhud dañoo dem xare ji fa axada sayfahu sa waay jël li nga xam ne mooy eh, jaaseem wala xeqahum dem dabi leen falamma ra'awhu bi nga xam ne nag ci la ko ay no ñoñom gis ci lenn ci waa Ansaar qaalu ñu ne ko eh ilayka anna soriñu yow mii xana xam nañ bañ gum bañ lislaam qaala mu ne leen inni qad aslamtu mu ne yéen xanaa yëgu ngeen ne man tuub naa wamatu naa dugg naa ci lislaam fa qaatala hatta jurih mu xare ba niñ koy gaaña fa jaa'ahu Sa'd ibn Mu'aaz léegi sayyidina Sa'd ibn Mu'aaz siddiqul ansaari radiyallahu anhum daal di koy dikkal fa qaala mu ne ko xarajta ghadaban lillahi wa li rasuulihi ne ko da génn ngir eh, meral yàlla ak yi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam après eh, ne summa maata mu daal di génn àddina fa daxala al janna wa ma salla salaa sayna Abu Hurayra ne après mu génn àddina hmm, dugg àjjana te masula julli benn julli imaam al-Hafiz déglul ni muy boolee mbir mu ne fa yujma'u bayna riwaayatayni bi anna alladhayni ra'awhu wa qaalu laka ilayka anna naasun ghayru qawmi mu ne Euh, li nga xamante ne nii nag mu ne li ñuy dajalee ñaar yi mooy li Seydina Mahmoud ibn Labid daal di nettali ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma mu ne li ñu leen dajalee mooy ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a ay nit lañ ci euh, jullit ñi ñoom lañ ko gis mais xamu xam nañ ne baaxul non da doon bañ lislaam waaye ñoom te yëguñu euh, ñoom ñoo kon biñ ko gisee rek lañ ne waay yow sa waay yow sori ñu waay mu ne kanta ay ñoñam fama sha'ru bi maji i hatta wajadu fil ma kanta ay ñoñam ñi nga xam ñoo gën a bokk ak moom ñoom yëguñu woon ne mu ngi ci xare bi ba ni nga xam ne ci lañ pare gis blessé yi ñu gis ko waaw mu ne wa yajma'u baynahuma wa bayna hadith al baab léegi nag imam al-Hafiz di defee loolu xam nga loolu simple la ñaari hadith Seydina al-Bara ak Sey non Seydina Mahmoud ak Seydina Abu Hurayra ak Seydina Mahmoud radiyallahu anhu ibn Labid ñoom ñaar même personne bi la ñuy wax mooy Amr ibn Thabit mi ibn Waqsh bi euh, Asram ibn Abd al-Ashhal moom loolu leer léegi sauf que imaam al-Hafiz liñ la doon wax sànq daa bëgg boole nag nettali kooku ak bii malgré li mu waxoon ci kaw ne ay budul woon ci banu nabit la bokk kononte kon manoon na ñoo wax ne Asram ibn Abd al-Ashhal mii la waaye nag comme que ñaar yooyu bokkuñu léegi nag sauf que après lool mu ne <laughs> ah wa yujma'u bayna wa bayna xadiisil baab bi annahu jaa awwalan ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fastashaarahu summa aslam summa qaatal fara'aahu ulaa'ika allaziina qaaluu lahu ilayka annaa eh, wa yu'ayyidu haazal jam' qawluhu lahum qaataltum ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam léegi imaam al-Haafiz ne eh, li bon nañu boole ñaari nettali yooyu mooy nettali Seydina Abu Hurayra Mahmoud ibn Labiid ak suñu nettali bii xadiis bii ñu nekk di wax kii bokk ci Banu Nabiit kene ah dafa dikkal yeneen saa saam ci lu njëkk daal di koy laaj eh, lan la koy xalaatal mooy naa ko ndax damay damay xeex wala ma tuub wala ma tuub ba pare yeneen saa saam ne ko déet da ngay tuub ba pare léegi nag mu ne ginnaaw boobu faraawu ulaayka alladina qaalu après ci la ko gaay yooyu nga xam ne xamuñ ne tuub na gis ko ne koy ilayka naa soruñu waayo yow mii booy def fii mu ne lii dëgëral sama jamu bi lii ma booleel yi mooy hadis bi nga xam ne gis nañ ko sànq mu ne foofu ay ñoñam biñ ko waxee dane man mii nga xam ne dama damaa xare qaataltu ma rasulillah damaa xare ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam voilà mu ne wa kaana wa ka anna qawmahu qawmahu wajaduhu ba'da dhalika fa qaalu maa qaalu wa qaalu law qaalu mu ne mel na ay ñoñam dañ koo gis après nag biñ koy dañ mooy après xare bi noonu bi mu blessé mu wax leen lim leen wax mu ne wayu ay yidul jamaa aydan lii daj dëgëral lii ma dajalee mbir yi ba léegi mooy maa waqa fi siyaaqi xadiisil Baraa inda Nasaa'i li nga xam ne moo ci xadiis bi ni muy ñëwee bu sayday saydina euh, euh, al Baraa bi ci sunanu Nasaa'i mu ne fa inna axrajahu min riwaayati Zuhayr ibn Mu'aawiya an Abi Ishaaq nahwa riwaayati Israa'iil mu ne boobu e, mu ngi ko solo moom imaam an-Nasaa'i ci yoonu Zuhayr ibn Mu'aawiya mu jëloo ko ci ki nga xam ne ma Abu Ishaaq mu ngi sànq e, mu mel nii mu mel ne hadiisu Israa'iil bii di surtout Israa'iil e, Abu Ishaaq jëlee ko moom it ci maamam di Abu Ishaaq mu ne wa fii ci riwaay imaam an-Nasaa'i bii nag rahmatullahi alayhi nekk na ci lan. annahu qaala li rasulillah sallallahu alayhi wasallam law anni hamaltu ala alqawmi fa qataltu hatta uqtal akaana xayran lii walam usalli salaa qaala naam mu ne ci riwaay boobu dana yoneen saa salaam ne ko waaw man yoneen saa man bu ma bu ma chargé gars yi mooy Quraysh songule nag di xare xare ba niñ may faate lool dina baax ci man dina nekki yiw ci man mu ne ko te mësumaa julli yoneen saa ne ko waaw mu ne wanaxu lu mel noonu ñëw na li Sa'id ibn Mansour Sa'id ibn Mansour solo na ko tamit lu mel nii min wajin aaxar ci beneen wàll an abi ishaq jëla ko abi ishaq wa mu yokk fi awwalihi ci njàlbeen annahu qaala aw xayrun li an as an an uslima qaala na'am mu ne ndax daa laaj yonent bi ne ko ndax yiw nekk na ci mu tuub saa ne ko waaw fa aslama mu daal di tuub mu ne fa innahu lii nag muwaafiqun dafa dëppoo li qawli abi hurayra waxu sayna abu hurayra innahu daxala aljanna wa ma salla lillahi salaa waa jëm ne daa dugg àjjana te jullilul yàlla benn julli léegi nag lii lépp c'est simple léegi imaam alxaafis li des mooy entre dan la mën a boolee ku bokk ci banu nabit ak banu abdil ashal te bokkuñ léegi nag loolu lay ñëw mu ne wa amma kawnuhu min bani abdil ashali wa nusiba fi riwaayati muslim ila bani nabit fa yumkinu an yuhmala ala anna lahu fi bani nabiit na nisbatun ma fa innahum ixwatu bani abdil ashhal yajma'uhum al intisab ila al aws voilà mu ne kanta lool nag kene waaw léegi lu tax fii Seydina Mahmoud ibn Labi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy ñoom ñi ngi wax ki ñuy wax kooku ci banu abdil ashhal la bokk waaye mooy Asram ibn abdil ashhal waaw Saabit ibn Amr waa léegi kooku nan nga ko mën a boole kii nga xam ne ci waa Imaam Muslim xadiis bi ñu nekk dana ci banu Nabiit la bokk mu ne loolu mën nañ ko dajale que amaana moom daa nekk mën nañ ko yen que ne daa amoon euh, ci waa banu Nabiit ah daf cee amoon ab aw askan ndax kat ñoom ay mbokk lañu fa innahum ikhwatu bani Abdil Ashhal banu Nabiit mbokki waa banu Abdil Ashhal lañu. li nga xam ne yajma'uhum li leen dajale mooy lii al intisab ila al aws mooy ñoom ñëpp ci waa aws lañ bokk waaw kon nag loolu amaana loolu la léegi nag loolu la wax mais <laughs> waaye loolu insha allah euh, même bu dee luñ mën a dégg la dañu naan oui problème lan mooy lan mooy dàq ñaari nettali yi nekk ñaari nettali Abdullah yoo xam ne dafa wute te loolu mooy li parce que kii ci banu nabit la bokk kii banu abdul ashal pourquoi rek il faut ñu war a dajale affaire yi dëgg la li al-Hafiz def loolu boroom xam-xam day def loolu waaye affaire yi bu dee ne jamono bi day xaw a compliqué pourquoi ñu ne ñaari mit la bokkul voilà te lu mel noon dal na am na nettali yoo xam dañu niroo xam nga keroog ñu ngi la naan kii Euh, te imaam kii mu ngi koy mu ngi koy indi ci kanam imaam euh, euh, an-Nawawi muy xadiisu kii mooy mille trois cent quinze bi bu Seydina Anas bi muy wax mbiru ki Ubayr ibn al-Humam ki doon wax naan la in akaltu tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila mooy ki doon baxin baxin rek bi yoneen saa salaam ne keroog Badar bi yéeféeru Quraysh yi taxawee bon quelques morts jotoon na am dinañ ci ñëw foofu yeneen saa sallam ne qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard Umayr ibn al-Humam ne yeneen saa sallam nga ne nag jannatun arduha as-samawati mu ne ko mu ne ko baxin baxin ah mooy kooku loolu mu def noonu mais am na benn nettali boo xam ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu moo ko nettali boo xam ne dafa niroog mbii ak boobu ta te loolu Uhud la amoon alors que bii Seydina Anas doon wax mais Badar la woon ndax Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ngi ko nettali imaamu al-Bukhari ci boppam soloon na ko eh, mooy comme li imaam an-Nawawi ah, al-Hafiz doon wax sànq riwaay bi waa ji naan waa yeneen saa salaam buñ ma faatee man fan laay nekk suba mooy fan laay nekk fan laay terminer quoi est-ce damay nekk ci waa ajjana wala damay nekk ci lan mu ne ko bal yow koy da ngay nekk ci waa ajjana voilà mu sànni tàndarma yi nga xam ne moom la yoroon yi mu yoroon ci loxoom. summa qaatala hatta qutil te loolu Uhud la woon waaw waaw qaala rajulun nabi sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud sayna Jaabir ne foofu da ngay benn waay moo ko waxoon Yonent bi alayhi salaam bés Uhud te xam nañ ne nettali boobu li muy niroog niroog hadiisu Umayr ibn al bi nettali Umayr Anas bi ñaar yooyu bokkuñ loolu nag lañ naan mais pourquoi pas ici tamit loolu la waaw lan mooy tere affaire boobu am mooy mu nekk ñaari nettali yoo xam ne dañoo niroo dëgg la. bu Afram ibn Abdul Ashal ak bii waaye insha allahu taala ñun loolu lañ gis que ne ñaari nettali yooyu bokkuñu ginnaaw lii lépp nag euh, léegi suñu lëkkaale ak suñu bunt bi mooy wane li nga xam ne mooy fadlul jihaad yi ngëneelu jihaad nga xam ne yow boo ki nga xam ne masula tuub masula defal yàlla dara bal da ko doon bokkaale sax bés bu tuubee instant à ah mii pile mu tuub dugg ci lislaam dugg ci xare boo xam ne yàllaa tax midi une minute ñu faat kooku àjjana la jëm allahu akbar <laughs> jeex moo tax yonent bay saasaam ne waa ji amila hada wa ujira kathira waaw riwaa imam muslim bi amila hada yasira kii de jëf na jëf ju wa ujira ñu fayees ko kathira lu bari riwaaya imaamul Buxaari amila qalilan wa ujira kasiira lool di wane kon fa jëf na lu néew ñu fay ko lu yaatoo yaatu lu bare bëree bëree bëri waaw loo xam ne nit julli na woor na def na yooyu yépp te ba mu génnee àddina kenn fayu ko lu toll nii parce que ngënee lu jihaad quand même akbar léegi moo al imaam al xaafis ne xadiis bi wa fil xadiisi anna al ajra al kasiira qad yuxsalu la amali al yasiir fadlan min allah wa ihsaanan xadiis bi dañ koy jàng kene tay ah gu bari nit ki mën na koo jote ci jëf joo xam ne du yée néew a néew woyof bu néew tuuti loolu nag lu ko waral fadlan ngëneel minallahi bu tukkee ci yàlla kese la wa ihsaana ak rafetalam gi muy rafetalal ci jaamam bi nga xam ne moo pare jaay li nga xam ne moo gën a tedd ci moom ci bakkanam ngir borom bi tabaaraka wa taala mu jël lu nda loolu mu def te deful sax lu bari mu xoole ko loolu dugal ko ajjana ya nga xam ne ardu as-samawati wal ard kon fadlul jihaad yi wallah waaw dañ ciy jàgge xadiis bi tamit ke li am solo mooy nit ki liñ doon wax sànq mooy tuuba waaw lu waay mën nekke boo tuubul sa waay kooku moom bu yaboo ngeen désespéré ci ay mbiram waaw bu deewewee noonu moom mooy yàqu na moo daal lépp soo mooy tuub d'abord malgré bépp bàkkaar boo newee waaw prostitué nga da ngay jaay sa bopp eh, jigéen buy jaay naa non lool comme que l'islam da koy bañ noo man loolu déedéet tuubal même bu dee danga nga ciy nekk tuubal tuub gi moo lay faj gi yow fi nga tuub gi mooy li la war a faj mooy li la nga xam ne moo la war a setal bu dee da ne waa man nag fa ma war a sete du ba fa dem mais nan ngay sete aslim moo tax yeneen saa saa ne ko déedéet aslim d'abord waaw loolu li ko wax tamit waa ji bi ne ko ndax damay xare ba pare daal di tuub mu a ko déedéet tuubal ba pare après nga daal di xare loolu mooy liñ la yàgg wax ne képp koo xamante ne nii nee na ay jullit yoo xam dañ leen a tooñ mais du jullit mu da leen di jàppale ji dem ne day xare ji ndax xarekat la il a xaw ma ñaata année de de de carrière de militaire il est à la retraite mais il encore jeune mu dem jàppale leen ñu faat ko kooku amu ci yàlla parce que gëmul yàlla waaw. li am solo mooy na tuub ba pare daal di def loole bu deewee ñu am yaakaar mu am li ñuy am waaw waaye tuuboo defoo dara ba pare naan damay solidariser loolu solidariser boo xam ne amul njariñ en tout cas doo ci am yàlla. loolu il faut que ça soit clair ndax kat borom bi li muy tak li muy nangul euh, euh, mooy ki nga xamante ne euh, moo indi li nga xam ne mooy ak wommatu waaw waaw loolu la borom bi di nangu mais boo fi indee lépp loo fi indi loo xamante ne nii tuddu la wommatu matu ngay sonal sa bopp rek waaw mais borom bi du ko nangu waaw waman yi waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil aaxirati min al-xaasiriin jeex na jeex na moo tax yonent saa sala wax ko lii ne ko déedéet lan xare ba pare tuub daanaka moom boobu <laughs> moom xare boobu mën na xare faatu ma après nan lay tuube waaw mu ne ko déedéet bal aslim da ngay tuub ba pare waaw aslim tuubal ba pare summa ginnaaw gi nag qaatil ndax borom bi nee na waman yabtaghi ghayra al-islami diinan waman yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aaxirati minal xaasiriin mu ne képp koo xam ne dafa sàkk lu wuteeg l'islam waaw bàyyi fi l'islam ni deg ko fi ni dege di sàkku leneen en dehors de l'islam wommatu gi yoonu Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam diinan soobu waay diinan mode de vie diinan loo xam ne ci ngay jaamoo yàlla la ngay def nga ci amee yaakaar yàlla dala leer ne fa lay yuqbala minhu borom bi du la ko nangul boo fi ne ci yahuudi yi naan da jaamu yàlla du toute façon yàlla xoolul say affaire nasraani yàlla xoolul say affaire parce que ñoo ñépp dañu ne gëmuñu yonente bi alay saa wala ñu naan gëm nañ ne prophète u arab yi la kada kadib waaw gëmuñu ko parce que bu ñu ko gëmoon dinañ ko dëggal waaw bu ñu ko gëmoon ne prophète la dinañ ko dëggal parce que prophète arabe profet prophète yahuud beeg prophète euh, euh, euh, séeréer bi c'est la même chose mooy ah moo moment que prophète yàlla lañ mais bu ñu waxee kay mooy yàllaa leen wax lool te ñoom mënuñoo wax lu dul noonu kon lan moo tax ñu ne leen ñëw leen dugg ci l'islam bi ñëw leen topp ma te képp ku ma topp laa yasmabu laa yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam eh, yu'min bima ji'tu bi illa kaana min ashabin naar yonent bay saa saa wax ne amul benn yahudi benn chrétien boo xam ne dina dégg sa sama biir ba pare wommatuwul ñëw gëmma bu faatoo lu dul na ci waa safara lay bokk nga xam loolu ba pare naan gëm naa ne profet la mais nag manuma koo topp waxoo dëgg waaw waxoo dëgg <laughs> te foofu nga nekk naan fa ngay làmb yàlla doo ko fa daj doo am ngërëmu yàlla foofu te du la nangul tus te la ngay def sëlalu yéeg ci monastère yeeg feneen ak feneen synagogue yeeg lépp yàlla du la ci nangul dara waaw ndax wa man yabtaghi ghayra islami diina fa lan yuqbala minhu ku sàkku li nga xamante ne mooy teraanga ku sàkku ngërëm mu yàlla fu wuteeg l'islam gii yoonu wommatu gi falay yuqbala min kenn du ko nangul tus borom bi du ko nangul nit ñu baax ni duñu ko nangul malaaka yi duñ ko ko nangul euh, yonent yi duñ ko ko nangul kenn du ko nangul waaw kenn wa huwa tamam fil aaxirati bala moo xam ne da doon caaxaan na dee seet alaaxira dina xam minal xaasiriina dina bokk ci ñi nga xam ne ñoo perte seenug dund waaw innal xaasiriina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyaama dëgg dëgg ñoon ñooy ñu perte tam boobaa la ko yëg waaw dina xam ne yem privé woon boppam waaw bàyyi lu bari ne da koy def ngir yàlla waaye bàyyi fi diine l'islam loolu lépp ah sarabum buqiya waaw njonoox la mirage la bu nekk ci pàkk saa bu agsee doo fekk tus fa wajara allaha inda borom balay fekk foofee mu matal ko nag ak fayam gi nga xam ne moom la doon jëf te amu ci woon ndigal parce que kenn amul ndigal di jaamoo li jaamoo yàlla ci loo xamante ne nii mooy l'islam la ginnaaw bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñee jamono c'est fini waaw c'est fini waaw lépp ngi ci biir l'islam ku fi mooy ci yooyu ba ko fi da sonal sa bopp kon looloo tax yonent bay saa saa am lii mu wax mu nekk loo xam ne d'une importance capitale aslim summa qatil waaw te wubal ginnaaw gi nga daal di xare voilà moo tax ci wàllu koor ak yépp voilà c'est le mois de ramadan voilà ñun dañu am ay relation yu baax ak suñu mbokk ak jullit yi ñun waa jàngo bi léegi dinañ woor benn bés on appelle tous les ñu woor bon amul njariñ xiif la rek doo ci am pay de waaw <laughs> doo ci am pay mënoo ci am pay waaw loo ndax loolu nañ ci bàyyi xel raayalante gannaaw warul a tax ñuy bañ a wax dëgg yi nga xam ne daa leer nañ waaw te ka ngay raayalante gannaaw bu ëllëgee wallahi dina la poñe dina la mere bu baax dina ne diw mooma sànkoon waaw le politiquement correct nee nañ pour acheter la paix sociale nangam ak nangam taxoon na doonu ñoon wax dëgg waaw mu ngi noonu léegi nag ah bu boobaa di nga rëccu foo xam ne nag rëccu day wees kon nag dañuy waxante dëgg walance waaw borom bi waat na ci jamono waat na ci jamono yonent bi alayhi salaam waat na ci tàkkusaan innal insana dëgg-dëgg nit la fi xus mu ngi ci pertaange illa alladhina amanu ba mu des ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te dëggal wa amilu salihat tey jëf-jëf yu baax yi nga xam ne yàllaa ko définir ne mu ngi nii def leen watawaasaw ñuy dénkante bil xaq ci dëgg waaw watawaasaw ñuy dénkante bi sabri ci muñ képp ku melul nii mooy kutt si ngeen seenub ànd waaw laaye gannaaw on vraiment entre juifs musulmans et chrétiens on est famille d'Abraham kabit loolu du famille d'Abraham Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam famille wam mooy l'islam millata abikum Ibrahim waaw huwa sammaakumul muslimiina min qablu la ñu boroom bi wax wa matu gi mooy yoon mooy la soumission totale tëraliinu seen baay Ibrahim mooy ki leen tudde woon ndax bàyyee tudd ay doomam moo leen tudde woon ay wammatukat ay jullit ci lu jiitu woon yahuudi yi ñuy wax ak nasraan yi yëpp feeñ kon nag mënoo ñëw jël ay caaxaan naan lool mooy véritable famille d'Abraham pour ñu ne sawaay il est ouvert non lasta bi ouvert bal te fermé dans yi nga xamante ne dara baaxu ci waaye nag wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum hudhud waxati na dëgg waaw shaytaane moo leen taaralal seen façon jëf yooyu rek waaw wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu walillahil hamdu wal minna eh, eh, la ñuy bil hadid waxoon nañ la mooy ko sol ay mbubu ko waaye xar kanam gi da defoon loo xam ne protection ci wàllu fer boo xam ne bu xeej yi dal da koy eh, aar kon wallahu taala alam bi ñu gis hadith sayyidina mawlana anas ibn malik